alayna wa alaykum wa ala jamii almuslimina salaamullahi wa rahmatuhu wa barakatuhu wa irsaaluhu wa xayraatuhu daa'iman dawaaman tuula dahri wa samaa bi jaahi rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di jaare nuyu bi ci sunu kilifa diine yi fi yàlla indi sànq am na julli gu ñu fi def istisqaaw lañ ko wax defoon nañ ko fi daaw waaye abu daawuda jële na ci nasaa'i ñu jële ci abu urayra ne maral dal na leen ñu baawu naan taw ñu baawu naa naat taw ñu dellu ko def taw ñu laaj saydil wujudi wa alimi shuhudi nañuy defati mu naan la budd an tëddoomoo bi takraariha foog ngeen sax di continuer di ko def ba ba ngeen di amee li ngeen di wut kon def bi daaw def bi ren ku mu jaaxal xadis la bu yonent bi wax saaba bu réy boobu na ne fekk naa baaw naan ku ñu def juróomi yoon tawul ñu di ko defaat ba laaj Moustapha mu ne fekk tawul bu leen bàyyi continue leen di ko def ba ba muy tawe yàlla na ko yàlla nangu sunu sëriñ di sunu rakk ñu di ko wax Aliou Sëtu Saalum Saalum ci seen ikkan am na fu ñu roy yàlla ci hadisu ji ara ñu ngi dàkkantele nit ci bàyyam saalum saalum ci ndey la ñuy dàkkantele ibra ashta abdou aminata aliou sut fekk si nañu yàlla alaaxira bu ñuy rappel du ñu dàkkal du ñu kenn ci baayam bàyyi dañ leen di annulé dàkkantal nit ñi ci seen ndey lu jur loolu mooy sutura su yàlla su yaasi ndax bari na ko denc jabar fayul merul génnul kër gi ëmb nga génte ko tudda soo sant te jurulu ko jur doom dafa yomb rooti sax mën nañ jur doom rooti rek Abdullah ibn Salaam nee na laqad araftuhu in raaytuhu kama arafa ibni wa maarifatu bi Muhammadu azadu min maarifati bi ibni nee na nabi keroog bu ma ko gisee laa xam ne kii la Tawreet doon wax wax wóor na ma peng ne kay Muhammad ni ma sama doom wóore ne astafurlah ni ma nebi wóore sax sama doom wóore wooma ma noonu ndax xama fu sama jabar awal Ababacar Siddiq xam nga loolu Abdullah ibn Salaam astafurlah dem naa Salaam wax loolu mu ne kama ariftu ibni wa maarifati bi Muhammad azadtu ba mu ko ne jàkk laa xam ne kii la doon wax kii la linjiil doon wax ni ma xamee sama doom daal di ne astafurlaa ni ma xamee ne bi sax xamewuma noonu sama doom ndax na bi wóor na ma ne yàlla ko yónni te sama jabar xaama fu mu awoon yàlla ne ci bés pénc diw doomi diw tudda baay baay bi ngénte woon ñu teggi ko tudda keneen kon ay yet jóg yàlla ni cuk ñukk bàyyi di adressé ci yaay yëgal na doomi njaaloo dina denc yaay dina doon na yaay ci sariya sunu sariya bi day bañ doom ju judduwul ci farata doon na baayam waaye li mu koy bañ bañ doom mu fokk mu doon na yaayam xam nga lu tax yaay may yaayam papaam nag dafa am fi ñu ko waroon a jaarale mu door doon mu door doon papa mu tëb foofa mu tëb foofa jaari cëpp papa loolu sax du papa waaye yaay ma yaayam moo tax foog doom ju jigéen day doon na ndeyam ci sariya yàlla di oote ci turi ndey yi ak nii la bàyyi dégg la olof yi tooñante ni ñu jàkkaarloo buntu kër yu nekk nirooy doom c'est grave moo doon wax dàkkantal gi ñu ko dànkantal ci ndeyam a may tax jàll fii bàyyi daam siise ku jur ca jaamal di taalibe bu mag ci Alaaji Abdu Siise Alaaji Abdu Siise di taalibe bu mag ci Seydi Haj Maalik radiyallahu taala kaar-kaar fànn yépp mu mu jàng sanga baa ngi nii di door a àggal képp koo am nga xel yaar ci ne yàlla mën naa defal lu ko neex ku ko neex dogal sa kurus te bul jullit ku am xel yaar ci ne yàlla mën naa defal lu ko neex ku ko neex na mu ko neexee bàyyil julli dafa yeete saalika fadlullahi mu ne nag innal fadla bi yadillaahi ngëneel joxuma ko sëriñ kon mu añaane ko taalibe joxuma ko bàyyi lee mu fiire ko doomam joxuma ko nijaay da koy bañ jox jarbaat ba lee mu mel ni moom joxe naa xam-xam nag sëriñ jox ko joxe naa barke sëriñ joxe ko joxe naa nangu ñaan sëriñ jox ko waaye ngëneel maa ko yor bi yeddi بيدي إن الفضل بيدي إن الفضل بيد الله بيد الله يؤتيه من يشاء kenn du ci mën dara kenn du ci mën dara booy boo xaw a deeg mer moto bi xëy si ku waaye dara yàlla yàlla yor mbir la jox na ko ki ko neex loo ci mën yàlla na ko fi yàlla yàggal bari na fi ñu fi oote ne sëriñ lañu waaye matuñu sax jullikat billaahi matuñu sax jullikat te jullikat mu ngi ci ginnaaw sëriñ sëriñ lañ ca kanami jullikat gis naa ñoo xam ne buñ leen xaqoon rek na bu leen julli tisbaar tey duñu julli buñ leen geree ne bu leen julli du ñu julli jullit pire la tajidu xawman yuminuna billahi wal yawmal axir yuwadduuna man haada llaha wa rasulahu law kaana aabaahum aw abnaahum aw ixwaanuhum aw asiiratuhum ulaa'ika kataba fi quluubihim al iimaan wa ayyadahum bi ruuhin Abu Ubaydata bun Jaraahi amir la tudd moo rey bàyyi boppam attaque ma badar baay bi di yéefar muy jullit jaas si tàkk mu juux ci baay bi na ko baay dee ma teggi njureel am na àqate na bi ñor na ma del dawal de aw fañ ah jaas yi tàkk jaas yi tàkk ineer mu juux ci baay bi na ko waxoon naa la ko xéeyu ko rek góor gi si xobdi ko mu dog bopp bi toppit téye ci nopp bi torooto ba ci kanami rasool laay ko kéem a jur xalaat naa ku la bañ te di jàmbur ci ma ne warañ bëgg a xeexi jibril ne cëpp indi desus ne ko laa tajidu qawman yuminuuna billahi wal yawmal axir yuwadduuna man xadala walaw kaana abaahum aw abnaahum aw ixwaanahum aw asiratuhum walaw kaana abaahum amir la ibnu jaraayi aw abnaahum ababakar sadiq la keroog ba daal doom ji dafa taxaw ne comme ñemeñ ci jullit yi ababakar ne bërët na bi téye ko loo nar mu ne ko dajeeg moom mu ne ko dafa des ak ndaw ta nga di mag tiin ma ci sa bakkat mun ne ko léemu rey ma mbaama rey Ousmane bun Mas'ud moo rey doomi ndeyam xuqe di ci ci njoñ dañ ko fanaan te mook Aliou bokk ndey ak bàyyi dafa contrôle l'islam yàlla ne doo fekk mukk waj daanu nag waj ci arab dafa sori fekk lañ koy fiire mais moo di fekk goo xam ne bi nga ko def da nga luñutu bu la arab na rek wajjatu nàngam na la wóor na ci ginnaaw luñutu la fekk naa ci biir néeg ba ñeen fukki dërëm ca taati ngeganaay la fekk ko ci digg néeg bi fekk ko ci kaw lal bi koo koy wëj loo xam ne lii dangay ngay gëstoo gëstu door koo gis yàlla na boo gëstoo pire na bi lay wax boo gëstoo xoru jullit yi pire doo ci fekk kenn koo xam ne gëm na ma gëm gu dëggu gëm bés gëm la yow Mohamed mën a tey bëgg ab yéefar donte bàyyi ba ko jur la donte bàyyam ba ko jur la duñ ci xej moom la nekk moom la rasuwaal mahabatallahi ak mahabata fi qalbin waidin ñaari jaasi xajul ci benn nga mbar asayfaani la yajtamiaani fi ramdi doo fekk mukk ku ngëma mat mu amati ku muy bëgg ku ma bañ man yàlla mu la nekk donte doom bi mu jur la donte bàyyi ba ko jur la donte doomi ndeyam la donte nijaayam la xam nga lu tax ulaayika kataba fi qulubihim iman dama tampit seen biir xol liimaan bu sax wa ayiduhu bi ruux ma renfort leen toujours nag ci taxawu leen seen liimaan du peer du falat du wàcc toujours daf day dang gàkk ba bañ leen di suulee maa joor Cissé ayyadahu llahu wa afasahu wa jaalahu suqran lil ibaadi al muminina délégation ma ngi fi jóge ndar ndar sori na trop ci suba nag la fi sunu sëriñ jëkk ci Sidi Xaaji Malik Alaaji Basiru Ñaan boo ko xalifa bi ndey ak baay tuuti la rakk ji ak Omar ñoom ñaar ñu fi sëriñ bi it maa ko ne jéggal nañ la ci dérangement yi ndax dafa metti kilifa yaa ngi fi alaaji Doro Mbeng mooy diwaan yaay sab ya sidaaj Malik ci njël la fi ñëw ñi ma janool ñëpp ay muxaddam rek lañu ñii di ay séex ci seen kër sëriñ kenn ku ci nekk wuy si woo Ibou Sarr nit mën naa dem Touba sax te wuy ji woo yàlla ndax ka fa ne dara jaam tooy noonu na noonu nit mën naa dem Tiwaawan te wuy ji woo yàlla ndax ka fa nekk dara jaam toll na noonu waaye Ibou Sarr cib àll néeg amul frigidaire amul wante ventilateur amul joxula kenn paas kooku ku mu doon yàlla la tax a jóg du ci sëriñi kenn taalibe ni yéen rek laa waaye gëm seen borom moo leen tax a jóg waaye yéen ñii kat am na ñu leen waroon a jëkk ci place bi tey ñiy dund ci lislaam ñi da leen ci teral ñu jaaxaan ci seeni i photo ñu di leen bës bu lislaam xewlee te du seen bos ñu tànqam lu ko am nañoo ak yàlla affaire billaahi wax naa barki démb ne sëriñ si am xel yépp te yër téere yi àddiye dootu rëy ba nux ci seen xol xam nga lu tax xalaat explication ba ñu nar a def devant le bon am na sëriñ soo xam ne laa wax seen xel ñaw na ñu yër téere yi ba addiye mënatul a réy réy ba ñu bég ci xam nga lu tax njàqara dañu nar a jiit léegi yow expliqué ko ci kanam yàlla ndax yow laa fa yaakaar yow lañ ca yaakaar kala wax na yow laa fa yaakaar wax la ne yow lañ ca yaakaar demul nga toog toogu la nga dem ndax yéen a àggandoo te mënu la ca fa mu yaakaar gàcce ëpp diina jaaxaan di nanguy addiye rek doxalu ko jaaxaan di nangu addiye rek doxalul diina ji di oote yi di di fatigué lu nit ñi ci dara doxalul diine ji diine ji ki fi nekkoon am na lu mu ko doon doxale te effacé wu ko dañ ko bind ba léegi am na nit ñi ñu doful soo bañ boo boo boo boo bénéfice liggéey jàmb koo xam ne ki tax nga ki tax nga mel nii xaw naa dee tal woon li nga tal mag ñi fi nekkoon ñëpp seen kër yi tey ñu di leen siyaara mag mu ci nekk fa mu jaar ku la ko wax nga yërëm mosuñoo indal mosuñoo fanaanal mosuñoo regg jaax daawuñu jeexal ab daawuñu jeexal génn guddi ciy nelaw wa xalilun min al-layli ma yaxyuuna wa bi asaarihim yastasiruun wa fi amwaalihim xaqun lisaa'ili wal mahruum te xaw ma lan la xaw ma ko waaye damay fi nekk di xool mais am na lu xew waaw am na nduxum luy dugg ci lislaam xamul nduxum li ku ko jëmbat ak fu mu sax mais nduxum li dina dee te l'islam continue ak ku mu mën a doon loolu ñuy wax njàngite ñi di ci yëkkati taxas ku yor njàngite poftan gu max dëbb ko ci ñetti tar yu rëy sàllar ko setlu ngelaw ne dangay ñangi benn poot balaa ngaa ko ca poot ba mu ñakk la ah. sa kaw lay daanu waaye nag ngeen may ma tuuti gouverneur sànni bak julli gi ñëw na yàlla ne ku tëj sa néeg oo sa ñeenti gaay ngeen def seen taabaroon bi tëral seen plan defe na yëguma ko alxuraan ay wax gars yi réunion yi une heure moins yi sax buñ ko yëg nañ wàcc bu benn planton des moo dort deux heures moins quart ñu ñëw dinañu dem sax ba wàññi lumière bi du ñu indi rajo tëral plan bu ñu war a mën a gàllankoore gorog yàlla bu jëm ca ootab yàlla génn ne sawa génn na sawa sawa wa ajmaa alkullu li itfaai ma alimu bi ann zalika nuurallahi fi lqidam réunion bi ñu mujjee fexeel rasulullahi cent personnes la ñu samedi soir def ko daaru nag wata Xaaji Maari ne bi ñuy jóg di yëkkati dossier yi lu ñu jógaale d'accord ci rey ko d'accord ci rey ko ko cent personnes yooyu gàtte paana bi ku gëgënaayoowul jaasi yaa ngi gëgënaayoo tàpparka mbaa martu Xaaji Maari ne waa aj ma d'accord na al kullu membre yëpp ci lan li itfa yi ngir jéem a rey Moustapha yàlla tontu rek ay bii may bëgg a wax mu ne amapramo am ran ah ngeen di jéem a fexe pexem suuf ah fa inaa nun yàlla it ma la nu ngi fexe pexem suuf ah am da ngeen jot ne anaa nun laa nas moo dégg nu xirraxum seen déyante wa najmaahum seen déy ma loolu ngeen foofu yéen a dof war sooru naa sunu ndaw la dee moo ngi ci biir réew mi ñoom a yëkkatu ba ne di bind li ngeen di wax lu ngeen seere seere sa diggante ak sa morom malaaka dugg dugg loo seere seere kii sa diggante ak moom di dugg malaaka yaa ngi relevé li ngeen di wax ama bu moo am ah, pexe la lal léegi ah, na a baax day naa mu vraiment na nu nu lal pexe rek am yasubuna wala dañu jox te ne innaa nun la nasma o déggunu sirraxum seen ndéey war na juyum ak déey bokkul ak ndéey déey bokkul ak ndéey sirra wa najwa bokkul sirra mooy firi déey najwa mooy firi ndéey déey bokkul ak ndéey déey ki nga koy wax du ngeen sori waaye kenn du ci dégg mooy xëcc ko ba mu ñëw ndeey nag dangeen ngeen naan ñokket dem fële di wax ca waaye ngeen daan da nit ñi sira bi yëg naa ko najwaahum yëg naa ko ngir war a sóolu naa sunu ndaw la deexi mun ci seen biir yekkati bool ku am affaire ak njàccaar lu toll ni maam yàlla say ne la waratu la neex yàlla nu yàlla dimbale def ci réew mi jàmm njiit mi yàlla na ko yàlla jàppale su doonte ne sax yëgu ko te am ñu mu wóolu ñuy doxal doxalin wuy niroog fakkatal itam fakkatal yooyu yàlla ko yàlla fegul ñun ci dëkk bi la réew mi lañ dëkk ku ne am nga xarit xarit ba am xarit xarit booba am xarit xarit ba am xarit mbaa sax nga am goro goro ba am goro goro ba am goro mbaa sa doom am xarit sa doomi doom am xarit daawumpul waaye nu ngi toog rek dama ndéngu si gisoo mag daan wax ne puus mu dem rek gars yi puus mu dem rek lu yàgg-yàgg lu mu métti métti bu poussière bi dalee dëgg féete kaw caaxaan féete suuf ba ilaa yomal وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا Namrud nu mu mujj ak Ibrahima ca cong ma na Moussa mujj ak Firawna waaw kañ taal otaak jaaloota Abu Jahil ak Rasulullah